amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-hujja abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi al-buluugh riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabil arba'iin. wa anhu radiyallahu anhu anna rajulan qaala yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam. inna lii qaraabatan asiluhum wa yaqta'uunii wa uhsinu ilayhim wa yusii'uuna ilayya. wa axlumu anhum wa yajhaluuna calay faqaal la in kunta kama qulta fakaannama tusiffuhumu almal wala yazaalu macaka min allahi zahiirun calayhim maa dumta calaa daalik rawaahu muslimun rahimahu llah wa tusiffuhum bi dammi taa'i wa kasri siini almuhmalati wa tashdiidi alfaa wal mal bi fatxi almiimi wa tashdiidi allaam wa huwa arramaadu alxaar ay ka'annamaa tut'imuhum arramaad alxaar wa huwa tashbiihun limaa yalxaquhum min al-ismi bimaa yalxaqu aakila arramaadi alxaari min al-alam wala shay'a ala hadha almuhsini ilayhim lakin yanaaluhum ismun azimun bitaqsirihim fi haqqihi wa idxaalihim al-adaa alayhi wallahu a'lam kon al'imamu alxafidu an-Nawawi rahimahullah mu ñu indil xadis numéro trois cent dix-huit ginnaaw bi ñu gisee trois cent dix-sept moom lañ mujj woon gis gisoon nañ ñaari xadiis mais liñ mujj woon gis moo doon trois cent dix-sept ba léegi wa anhu ci sayyidina Abu Hurayra mi radiyallahu anhu bimu ne yonente bi alei satu salaam nee na raghima anfu thumma raghima anf anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar banim jeex tey mu ne wa anhu xadiis numéro trois cent dix-huit ñetti téeméer ak euh, euh, fukk juróom ñett mu ne ba léegi koy jële ci moom muy saxaaba boobu radiyallahu anhu Abu Hurayra radiyallahu anna rajulan kenn benn waay qaala dafa wax yaa rasulallah dama ñëw ne yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna lii qaraaba man daal dama am ay mboq yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah ñoom asiluhum dama leen di jokk wa yaqta'uni mais ñu may dox wa uhsinu ilayhim may rafetal jëme ci ñoom wa yusi'una ilayya mais ñu may def lu bon quoi ah yonent bi sallallahu alayhi wa ahlumu anhum mais yonent bi sallallahu alayhi mais may def teraanga njekk ak tamit di nooy seen kanam di def lu rafet ah, lewet ci ñoom yërëm leen di leen kii wa yajhaluna alayya waaw man daal fu ma leen gisee lu bo lu baax rek ñu ci ma lu bon quoi wa yajhaluna mooy yu si mën a ñuy ñaawal ci man waaw ci ma defal lu ñaaw ay yeneen di fa qaala <laughs> mooy façon jàmbat la mais façon laaj la yeneen di ma ay sasana ne ko la in kunta kama qulta bu dee nii nga ko waxee de nii nga mel ak ñoom noon nga mel ak ñoom ñoom ñu mel ak ñoom li nga wax ah faka annama mu ngi mel ni tusifuhumul mal <laughs> mu ngi mel ni tusifuhumul mal al imaamul mu ne wa tusifuhum ca suuf bi dammi taa yi tu ngay wax taa bi tu wa kasri siini siin bi nga def ko tu si si al muhmala siin ba nga xam ne amul tomb wa tashdidil faa'i faa bi tusiffu day am shadda mu ne war mallu bi fathil miim wa tashdidil la mall mooy da lay wax nan lañ koy takke ndax waxoon na la ca introduction bi ne lenn yi nga xamante ne bi xafi yi nan la ñuy doptee bi xafi yi alfaadiha loolu dina la la ko wax ne la yi nga xam ne dañoo sew te man na cee juum dinañ la wax dina la wax nan lañ koy takk mu ne aw mallu kon bi fathil miim ma ngay wax wa tashdidil laam laam bi nga def ci shadda mu ne almal wa huwa ramadul xaar mooy li nga xamante ne mooy doom boo xam ne dafa tàng jër waaw ay mu ne li muy tekki fii tusifuhumul mal la mooy fakka an fakka annama fakka annama dafa mel ni yow de bu boobaa tut'imuhum da nga leen di jox ñu lekk ar-ramada alxaar jël dóom bu tàng jër di leen ko sexal comme ni ni ni ni waa ji di sexale liir bi euh, euh, abruy yow bu ñu mel ni sa mbokk yooyu ngay def lu rafet ci ñoom ñu lay dog ak def lu ñaaw mu ngi mel ni da ngaa jël doom mu daan gi ñuy ñaan seen gémmiñ ñi nga leen koy sotti ci seen biir gémmiñ ñi di leen ko sexal <laughs> mu ne wa huwa ta loolu tashbihun am nirori la li ma yalhaquhum li nga xam ne moo leen di jote minal ismi ci bàkkaar sa mbokk yooyu ngay rafetal ci ñoom ñu lay dog ak def lu ñaaw bi maa yalhaqu akil la ramad comme ni nga xamante ne kiy lekk dóom alxaar dóom bu tàng ah nga dóom bu tàng <laughs> ñu lay sexal doom bu tàng muy jaar ci sa put gi gis nga li muy li muy jële waajooju minal minal alami ci mettit la muy daj ci mettit lu mel noonu wala shay'a waaye nag ka wala shay'a alal muhsini ilayhi kanta kii rafetal ci ñoom ñoom ñu koy ñu koy topp ñu koy def ñu koy jilu bon kooku moom dara du ko fekk ci li waaw lakin waaye yanaaluhum ismun waaye kanta ñoom ñoon mu def lu ñaaw nga xam ne ñoom la yonent bi saa saa melale kuy lekk ku ñuy sexal doom bu tàng mu ne ñoom moom kantaa ñoom yanaaluhum dina leen jote ismun azim bàkkaar bu màgg magg màgg bi taqsirihim ci li nga xam ne seenu deg deg de eh, seen ñàkk matal ak seenu gàttañlu fii xaq yi ci xaqu seen mbokk boobu di def rafet ci ñoom te di leen jokk ñu koy dox wa idxaalihimul ada waaye beneen problème boo xam ne nañ ci amee bàkkaar bu rëy mooy dugal ga ñuy dugal ay lor alayhi mooy di ko weccoo kële di leen def lu baax di leen ji lu baax ñu koy ji ak lor ñooñu dinañ ci am bàkkaar bu mag wallahu a'lam borom bi tabaaraka wa taala moo ci xam kon yeneen may saasaam bu ñëwaatee mu ne la la in mu ne waa ji bu dee de nekk nga kamaa qulta comme nii nga ko waxee noonu la demee faka annama dafa mel ne tusifuhumul malla yow daal da ngaa jël doom bu tàng jël nga jël di leen ko sexal ci seen gémmiñ <laughs> wala yazaalu maaka mu ne ko nag du deñ di ànd ak yow minallahi jóge ci yàlla zahir loo xam ne mooy ndimbal alayhim ci seen kaw maa dunda ala zalik fekk yaa ngi sax ci lii ñoom sax lii ne nga leen di jokk ñu lay dog ngay rafetal di ci ñoom ñooy ci yow ngay ñeewante jëme ci ñoom ñuy ñuy ñuy fure say say àq bi ko ñu ko mettre di la di la jànnee ka di la baña di di di di dimbali ci seen kaw fu ñu tourner yaa leen di féete kaw <laughs> te lii moom lii moom feena bu yàlla teg waaw waaw mu ne xadis bi rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim rahimahullah xadis bi nag war na ci téere bi xadis six cent quarante-huit insha allahu taala kon imaamu muslim moo ko solo léegi laaj bi mooy est moom da ko solo dañ naa la déedéet sëriñam al imaamu ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal daal na koy sol al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaj mu ngi ko indi ci buntu bi ñu gisoon jotaay bi wees kitaabul birri was-silati wal aadab buntu bi eh, baabu téere babu baabu silati rahmi wa tahrimi qati'atiha mu ne haddathana Muhammad ibnu al-Muthanna wa Muhammad ibnu Bashar wal-lafdu ibnu al-Muthanna qaala mu ne haddathani nettali na ma Muhammad ibnu al-Muthanna man mii la ko nettali mooy nekkuñu woon ci mbooloo parce que bu dee mbooloo lañ nekk ñu nekk ñoom ñëpp taalibe ñu leen di jàngal wala keneen bu boobaa dañ naan xaddasana waaye bu dee xaddasani mooy man kese la woon sëriñ bi jàngal ma xadiis bi mooy kan mu ne Muhammad ibnul Muhammad ibnul Musanna muy Muhammad ibnul Musanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi Abu Musa moom nii bokk na ci sëriñu waa kutubu sitta voilà moom bu ko fàtte waxoon na ñeenti Muhammad lañ moom mii ci la ak mbokkam mi mu ci teg wa Muhammad ibn Bashar ak ki nga xam kii mooy az-Zamin Muhammad ibn al-Musanna mooy az-Zamin Abu Musa al-Anazi az-Zamin kanta kële mooy wa Muhammad ibn Bashar ni Muhammad ibn Bashar ibn Usman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Bakr al-Basri mooy Bundar rahimahullahu ta'ala wal lafz ibn al-Musanna mu ne nag sama ñaari sëriñ yi ku nekk moo ma nettali hadith bi man tullum man imam Muslim mu ne wal lafz ibn al-Musanna kanta kaddu yi nga xam ne moom laa indi fii nag sama sëriñ bi ma njëkk a tudd la di Muhammad ibnul Musanna rahimahullahu taala mu ne ñoom ñaar ñoom nag qaala moom ibn Bashar nee nañu haddathana netal Muhammad ibn Ja'far muy Muhammad ibn Ja'far al al-Hudali mawlaahum Abu Abdillah al-Basri kii mooy mooy Gundar Gundar voilà qaala mu ne haddathana netal Shu'ba muy Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri amirul mu'minin kii mooy jiitu jullit ñi mooy Shu'batu ibn al-Hajjaj nga ne comme waxoon naa comme Seydina Umar ibn al-Khattab non ci wàllu hadis moom mooy amirul mu'minin titre la amirul mu'minin en fait mooy titre bi gën a kawe ci wàllu hadis xam nga ni ngay gisee bon man du ma ci aventure parce que xaw ma ko ci ci ci gendarme yi wala ci policiers yi ñu naan ci lieutenant la caporal ay yu noonu maréchal ak yu mel noonu xam nga ay ay la. voilà bi ci gën a mag man xaw ma xaw ma maréchal moo gën a mag wóoru ma du ma éventurer wu ci lu ma xamul waaye par exemple euh, euh, fii ci wàllu xadiis dafa am waaw buñ la nee waa ji euh, saaxibu sunna voilà wala waa ji voilà kii moom xaafis xaafis xaafis ah. <laughs> yu mel noonu du xaafis moo tax xaafis moo imaamul xaafis ñu xajar ñu naan xaadimatul xufaal mooy ci tëj xufaal mooy ñooñu moo tax ku tëb di jaay sa sëriñ wala sa waaja ngay faa naan xaafis xaafis wala moo luy xaafis wala da koo xam new kay da ngaa faa waaji rek moo moo moo tax <laughs> waaye xaafis du ko tëb ñu ne la xaafis la de la ilaha illa allah la daraja yu kawe yoo xam ne taxu ñu dëkk ci waa ñiy jàng mustalah ilmul hadith buñ demee fa mañ ko gis amirul mu'minin nag moo saputi ñëpp gis nga li Seydina Omar ak Ali ñoom Seyna Ousmane ak ñooñu nekkoon xalifu sapote ñëpp ci wàllu xadiis kii mooy sapote mooy mooy dara ji ci gën a kawe amirul mu'minin waaw <laughs> moom <laughs> a siiwee mooy Soba mais ñoom imaamu Maalik ñoom ñëpp ay ay amirul mu'minin la ñoom imaamul ay amirul mu'minin mais buñ Soba <laughs> mii moo ci gën a siiw ci loolu amirul mu'minin Soba ah ibn al-Hajjaj al-Basri rahimahullah qaala mu ne sami'tu al-Alaa ibn Abdirrahmaan dégg naa al-Alaa ibn Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Huraqiyu Abu Shibla al-Madaniyu rahimahullahu ta'aala yuhaddisu an abiihi muy jëlee ci baayam Abdirrahmaan ibn Yaquub al-Juhaniyu al-Madaniyu al-Huraqiyu mawlaahum rahimahullah an Abi Hurayrata muy jëlee ci Sayyidinaa Abu Hurayra radiyallahu anhu anna rajulan kaana benn waay qaala dana yaa Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam inna lii qaraabatan asiluhum wa yaqta'uunanii wa yaqta'uunii wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilay wa ahlumu anhum wa yajhaluna alay fa qala la in kunta kama qul fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka min allahi zahir zahirun alayhim ma dumta ala dhalika kon hadis baa ngi nii waaw mooy yonent bi alayhi salaatu salaam euh, premièrement lëkkaale mag suñu bunt bi ñu nekk buntu garab gi ci yoonu euh, toolu nit ñu sell ñi numéro 40 bi jokk ñaari waajur yi tey jokk say mbokk yeneen bay saa saa mu ñuy Imaam An-Nawawi dafa indi hadith yi pour wan nañu nag kene yow gis nga boo ñëwee nag taxawee noonu bul foog ne affaire bi day yomb saa su ne jokk say mbokk du lu simple ne ah <laughs> waaw mooy nag ay bakk-bakk man la cay fekk waaw. léegi nag ci kaw noonu est-ce que bu dee ay dama ci am ay ay inconvénient bañ am ñu may jopp samay mbokk lañ ma man daal dama fay dem léeg-léeg ma dem seeti leen wala ma woo leen kii leen mais seetu ne bu ma leen wooye daa mel ni dañoo fa ne daa am lu ma waaw wala moo fa demee léeg dañ may teg fii bu ma accès ba nuyoo ñëpp ñoom ñëpp ñu génn bàyyi ma ci kër gi di dox ñii di wax seen téléphone wala dugg beneen néeg ma fi ba man kese ba heure ma ne ma ne maa ngi dem ñu dem waaw te seetlu naa bu ma ñëwee ñëwee ñoom dañuy nekk ak ñoom alors que man moom dañ may teg fee waaw loolu bu amee nag mu ne la nag kaay man ma wax la xadiis bii ngir wan la lan ngay def est ce que da may dem lu maa ngi kii ma ful la daay booy jaay Dakar <laughs> ma ñam ma jeexal ko ah <laughs> déedéet <laughs> bul wax loolu diine ëpp so diine ëpp solo Dakar sooy bii. <laughs> bu laa jaay Dakar mañam wallu ma jeexal ko déedéet wala nga jeexal ko déedéet yow bul wax loolu ah yow mi ngay def mooy continuer ci li nga waaw continuer moo tax mu indi la xadis bii ne na nag ka ngay jokk nag man naa bañ a jokk mën na laa bañ a jokk de mën nga koy jokk moom mu def le contraire waaw du la di la jànni di la di la di yow yaa ngi koy jiwu lu rafet mu ne jiw lu ñaaw léegi bu boobaa nooy def mu ne la nag déglu sa laaj boobu nga xam ne problème la muy am ci jokk mbokk waru la tax yow nga arrêté li nga doon def ne man sama yoon newu ci bés bu ñu réciviré daal bu ñëwaat dinañ ma fekk man ma defaat lañ li ma doon def waaye comme que nii la dootuñ ma gis man sax damay effacer seen numéro sama téléphone ah sama répertoire ah mu ne la du loolu <laughs> ndax waaye mu ne la rek kaay ma jox la ci exemple boo xam ne yow lii nii lay rek mooy hadith Seydina Abu Hurayra bi radiyallahu anhu kenn benn waaye dafa ñëw ne yeneen ci saa saa man daal sama mbokk yi dama am ay mbokk yoo xam ne dama leen di jox ñu may dox <laughs> waaw mais may rafetal jëme ci ñoom ñuy ñaawi jëme ci man may wax ci ñoom fu ma nekk wax ju rafet laay wax ak ñoom wa yajhaluna alayya mooy ñuy wax man ñuy wax ci sama sujet ak sama mbir wax ju ñaaw al-qabih waaw moo tax al-Imam ci al-Minhaj mu ne wal huna al-qabih min al-qawl waaw al wala min al-qawl waaw mu ne mooy lim ne wa yajhaluna an alayya mooy ñuy wax ci sama sujet lu ñaaw waaw waaw waaw léegi yonent may saa saa yonent ne ko nag neew ko mais léegi yow man ngaa bàyyi def nga li la war léegi yow demal nga toog déedéet dana ko bu dee ne lii nga ma wax nii nga mel ñoom ñu mel ne mu ngi mel doom bu tàng ñër sa jëf ju rafet jooju ngay def ci ñoom mooy day xotti seen xol yi <laughs> waaw <laughs> te tamit noo ngay mel ci ñoom ay bakkaar yu mag lañ ciy jële le fait que ñuy ñaawee jëme ci kuy rafetal jëme ci ñoom te ñoom dañ ko waroon farata woon ñu jokk seen bokk seen bokk du leen jokk ñoom ñu koy dox waaw ba pare mu ne ko mu yëgal ko ne nag loolu mooy seen côté ñoom waaye yow sa côté bul dagg de ndax wala yazaalu ma'aka min allahi zahir alayhim ma dumta ala mu ne ko nag fekk dañoo di nekk nii ngeen boo wax di def ci ñoom ñu rafet di di tey ci seen mbir di leen wax wax ju rafet di leen jokk di rafetal jëme ci ñoom fekk yaa ngi def lool borom bi day def yaa leen féete kaw ci lépp waaw <laughs> fo mooy loolu dugg ñoom borom bi yow la ciy jox ndam ah léeg-léeg nga gis ko ay famille yoo xam ne c'est comme ça ah. <laughs> ñoom dañ jàpp ne moo ci gën bopp ndax mooy dox mbokk yi mooy ci seetal moo ko gën a demee ñi ci def même bu ñu amee liggéey bu baax alal dañuy am jariñu leen dara day mel ni amuñu tus alors que sa waay avant dafa ñoom ñoo ko ay ay ay ay alala ah. yàlla daa def barke ci ay biram may ko ak nangu. ñoom nag seen projet yi dara du dox alors que moom bosam saa su ne muy dox te mu te gars yi ko koy pour quoi mais comment ça se passe parce que yonent ma ne saa saa wax la fekk yaa ngi yow moom jàppal fi nga nekk fekk yaa ngi yàlla du dey di la jox dimbal ci seen kaw yaa leen di féete kaw ak nañ dem seeti maaman mu mënul tus mu leen neex ak sëriñ mu leen neex ne ci moom lañ mu leen di kii te ñu nekk ci dog mbokk boobu yow moom amoo sax sëriñ waaye yaa ngi def li nga xam ci sunna ak alxuraan jeex na dineen jokk ñu lay dox <laughs> nañ seet na ku leen neex nekk seen taalibe yaa leen féete kaw borom bi yow lay jàppale ci seen kaw ci fu fépp fu fenn la fépp fu fenn tout le temps moo leen di féete kaw léegi nag loolu bu leen di féete kaw nag yàlla di ko def day gën a bidaa ngaama ci seen xol yi <laughs> mel ni dañuy rokkos ci seen gémmiñ yi li nga xamante ne mooy mooy poussière bu ta mooy mooy dóom bu tàng moo tax seen xol yee dagg ñenn ñu sax day mën nañ naa dem liggéey mais daw du dara du jàpp yow moom demal tëddi bu fi nekk di sonal sa cat waaw dara la du tas seen xol yi gën a bon maamaan ñi lekk seen alal yi nag ba pare tegal leen ci te liñ bëgg duñu ko am ils vont mordre la poussière wallahi loolu la yonent bi alei saatu salaam wax yaa leen di fi yow kay fekk yaa ngi mel nii nga wax nii ñoo ngi continuer di dogat def mu ñaaw mane ne yaa leen di féete kaw yàlla dina la du doo deñ di am di jële ci yàlla dimbal gum lay defal ci seen kaw fekk yaa gi mel noonu loolu kon mooy waaw yow bul dem ba naan man daal sama yoon naw ci voilà man je bàyyi déedéet bul bàyyi <laughs> yow koy continuer rek voilà <laughs> affaire bi yëpp loolu la <laughs> ñu seet ba xam ñu gaa yi dawal ba ci kanam ñu seet de toute façon ñoom ci seen bopp bu dee nite lañ la aaya ba waxoon nañu waxoon ko fan yee mooy am waaw wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a suñu boroom ne yemul mukk alxasanatu lu yiw wala sayyi'a ak lu ñaaw yemul idfa billati hiya ahsan del jañe lépp lu ñaaw luñ la def jañe ko lu rafet waaw aji fi la nekk yow yow loo bëgg moom moo moo ci moo ciy dugal mooy mooy jël ay bâton di ko def ci say ruuban sa dara lu dox lu mu yëg ne yaa ngi koy waaj am sax te la ci war a jàppale mu fexeel affaire bu mu dox nga yëg ko xam ko am ci ay preuve ah nga am ci ay preuve noonu <laughs> mais nga bàyyi ko ba nga ko bëgg ba nga ko waree dimbali moom mu nekk nag ci ci aajo dimbal nga fàtte loolu mel ni yëgoo dimbali bu dee nit la waajooju te yàlla bëgg na koo gindi xam nga lu muy mujj def day mujj xam ne noonoo gi mu la jàppal amul sens waaw parce que moom noonoo gi mu la jàpp day jàpp ne iblis ak tamit xaritam yi nga xam ne ñoo koy njay ak taawam bi mu bokk même bu dee ay mbokkam lañ yéen a bokk yépp ñu defu clan di la jëw fu nekk ñii di wax lu nekk dañuy jàpp ne yow ñoom liñ lay waajal moom nga leen di waajal pour ñoom ñoom seen ñàkk toog gii di la liggéey ñoom yow itam toogoo <laughs> <laughs> ñoom loolu lañ yaakaar waaye buñ demee ba gis ne ñoom yu bon yi ñuy def yépp te yenn yi nga yëg ko nga ñëw ba war leen dimbali foo xam ne moom yow kesee leen fa mën a dimbali ñoom sax xam nañu ko ñu mujj ñëw nag di njatti doq ak yooyu neewoo leen yéen <laughs> yéen tey yéen dee déedéet mais nga mel ni yëgoo loolu defoon nañu ko fàtte loolu même bu dee xam nañ ne yow ji xamoon na ko nga mel ni ku ko fàtte waaye defal leen lu baax kooku yaa leen di féete kaw nit day am ay jikko yu rafet comme le Seydina Yuusufu alayhi salaam ne woon mbokkam ya bañ ko kiiwee ba sànni ko ca teen ba ba mu leen jekkoo lan la wax tey ngeen dee de leen loolu <laughs> waaw waxu leen eh. <laughs> ma bi xool leen ñu ñëw naan dañoo soxla eh, dund <laughs> tey ma ma takk seen biir ñii kenn du fi kenn du fi am dund déedéet waxu leen loolu la. te ñoom ci seen bopp bañ ba histoire bay jeex eh, ne kii di ak ñoom kat jiite fii yor mbiru li jëm ci agriculture beeg yëpp kii fii Égypte ndekete mooy seen mbokk mañ sànni woon seen frère mañ sànni woon ci teen ba ñoom ci seen bopp ñoo ko waxal seen bopp qaalu a innaka la anta yusufu qaala ana yusufu wa hada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin qaalu tallahi laqad aadaraka allahu alayna wa in kunna la xaati'in qaal la tasriba alaykum al-yawm yaghfiru allahu lakum yaghfiru allahu lakum wa huwa arhamu rahimin idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in lii mooy ku am jikko yu rafet ñoo giseen bopp bañ demee ba reconnaître ne i mais suñu a bañ sànni woon ci cin bi moo moo moo jiite moo nekk nii moo yor li jëm ci koomu Égypte biñ ñëwee ba xam ne moom la ñu ne ko xaalu ñu ne ko mais yow mais buur bi yow wala wala yow buur euh, ndax nekkuloon buur bi buur bi keneen la woon mais moom lañ lool mu ne ko yow kilifa ji yaa ayyuhal aziz ñu ne ko xaalu ay naka la Yusuf mais yow yaa Yusuf yow yow mii di wax yow yow yaa Yusuf <laughs> mu ne leen xaala ana mu ne leen waaw <laughs> ana Yusuf man maa Yusuf. seen frère bi man la wa hada akhi sama frère bii di Benyamin mii ma jàppoon ne leen defoon defoonum pexe ba dugal lu ma dugal la may natte di leen ko nattal ma def ko ci saagam ba jàpp ko ne leen dem leen seen baay nga ne leen seen doom sa doom daa sàcc wa ma shahidna illa bima alimna te ñun seedewuñ lu dul li ñu xam wa ma kunna lil ghaybi hafizin ah ma ne kii nii sama frère la man maa yuusufa moom ma le nag kii mooy sama frère kat dëgg-dëgg man na allahu alayna borom bi nag xéewale nañu du sama góorgóorlu du sama am lu ma leen gënee lu ma leen ëppale déedéet gëneelu yàlla kese la kat man na allahu alayna borom bi dëgg-dëgg rafeta la baaxe na jëme ci ñun waaw innahu da ngeen yëg ne man yattaqi képp koo xam ne ragal ngay yàlla waaw bu dee li te loolu mooy jëppoo lii di rafetal ci say mbokk ndax ragal yàlla di suuraale yàlla mi la ko digal nga jàpp rek tërë ba wa yasbir nga muñ ci seeni lor yi ngay teg ñoom comme ni ngeen nag mooy waxu leen ko directement parce que loolu mooy jikko yi la te muñ ya nga ciy ñii di la mbëllee nga dégg sax ñenn ñi di wax di la ci di ciibatu ah di ko wax sax ba nga bëgg nga dégg ko ci moom daa bu ñëwee nii rek mu ne xaas ñëw toog kenn manu fee bale kenn manu fee fobeere waaw buñ nee nii mu ne xaas ñëw toog yéeréer ñu tànn yii wax ko ci kaw ngir nga dégg ko mais nga muñ yooyu yëpp ta xam ne yow yooyu yëpp andiwu fi xam nga yooyu loolu lu ko nekk ko mën a am na ñoom bu ñu déggee loolu bés boobu la ñuy géej kër boobu. dem sax léeg-léeg eh, mais yow kan ngeen di wax ah xuloo ba tàmbali déedéet yow nag nga muñ ci loolu. wa yasbir nga muñ comme li waa ji wax ne yonent wala saa saa man sama mbokk yi dama leen di jokk ñu may doga may rafetal jëme ci ñoom mais ñu ñaawe jëme ci man may wax wax ju rafet fu ma nekk di defal teere yu rafet ñoom nag ci jiw ma ak wax ma lu ñaaw kese lañ def yonent wala saa saa ne fekk yaa ngi mel nii yow xam nga lan ni doom bu daan yaa ngi mel nii yàlla ne du dañ di la dimbali seen kaw moo tax Seydina Yuusufu alayhi salaam mu ne innahu man yattaqi ku ragal yàlla jàpp ca la la yàlla wa yasbir ngay muñ ba nga ci nekkee lor ya dal nga muñ ko te yàlla tax fa inna allah kooku ne yëg ne yàlla laa yudi'u du sànk mukk ajral muhsiniina payut ñi nga xam ne ñooy rafetal waaw ndax kookoo rafetal wa uhsinu ilayhim may rafetal jëme ci ñoom gaay di ñaawi ci man quoi ah yonent bi alayhi salaam loolu yéeme na de <laughs> xaalu bokk Seydina Yuusuf nag alayhi salaam ne ko tallaahi wat nañ ci yàlla laqad atharaka allah alaynaa yow de borom bi gën la la yëkkati na la suñu kaw waaw ñoom ci seen bopp la yeneen tubaab yi yàlla du di la yëkkati wat nañ ci yàlla borom bi nag gën a la la suñu kaw. wa in kunna te nag dañoo nekkoon la xaasiin mooy yow mii doon def loolu yël di dog ci lay ci lay dog di ko ñaawe boo demee tay ba xam ne loolu la tamit reconnaître rek ne yow yaa juumoon la nga doon def du noonu bul rëy ñoom ñu reconnaître ne ñun dañoo juumoon waaye nit ku am nit ku nit ku ku ku baax nii lay mel Seydina Yuusuf alayhi salaam ne leen la tasriba alaykum al bu leen am benn gêne benn lu ngeen di eh, woote seen bopp jàpp ne wara ah lii de moom mooy loo xamante ne nii daal eh, genre euh, vraiment am nañ ci jembe waaw loolu bu bu leen ci am dara dara dara dara ci seen kaw déedéet waaw déedéet loolu bu leen ci am dara dara dara dara dara dara dara alaykumul yow yaghfirullah borom bi nag tabaaraka wa taala ah, dina yàlla na leen jéggal lakum ñeel leen wa huwa ta moom arhamur rahimin Allah mooy ki nga xam ne moo dàq yërëme ko yërëmaate waaw kon nag mbir maa ngi nooru de lii woy mbir mi kon wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a loolu waaw idfa billati hiya ahsan yow daal gaa yi gis nga ñu ngi lay def lu bon jëlal li gën a rafet nga leen koy ji ñoom ñu lay def lu bon jëlal lu rafet rek yow jileen waaw la ida alladhi baynaka bu dee waa ji nit la dina def comme mbokki Seydina Yuusuf yi ki nga xam ne daa am sa digganteeg moom adaawa ah li nga xam ne mooy am noonoo lan la lay wax dana moom day recruter ne ka at day mujj nekk ah ka annahu waliyun hamim day mel ni xarit bu tàng jër ci sopp gum la sopp kon mu ngi noonu le allahu akbar ah allahu akbar waaw ñi ngay mel xam nga yeneen tibay saasaam bii la doon doxal te aaya bii la waxoon waa Quraysh la tasriba amul dara lu yàqu sama diggante yéen ci mbokkoo gi ñu amoon bu leen am benn gene bu ngeen di am waaw la tasriba alaykum al waaw yàquwul bu leen am dara lu ngeen jàpp ne suñu diggante yàqu na déedéet keroog waa Quraysh <laughs> ah bi nga xamante ne nii ci la leen yonent bay saa saam jekk ba ubbi Makka ñoom ñi nga xam ne ñoo ko xare ñoo ko doon non seulement ñoo koon Makka doo fi toog doo fi jaamoo yàlla premier mayuñ la nga jaamu yàlla ci dëkk bi mais doo dem feneen sax di ko fa jaamu mu dem feneen léegi nag ñu fekk ko fa ne dañuy xareek moom rey ci saxaabaam yu bari waxuma ci moom ñu damm bëñëm sax moom ci xare keroog bi leen yonent bay saa saa ubbee mais pas yu Quraysh yi dañoo toog ña ci dawul quoi <laughs> ñoom Ikrima moom neeroon nañ fes moom ibn Abi Jahl ñoom Safwan ibn Umayya Abu Umayya mais ña nga xam ne mënuñu woon a daw <laughs> keroog dañoo taxaw dégg yonent ma ne saa saa bu ubbee naan alhamdulillahi alladhi sadaqa wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu ha alhamdulillah mbooleem cant yi na borom bi nga xamante ne sadaqa moo dëggal wa'da diggéen ba mu diggoon ndawam bi di man wa nasara 'abdahu mu dibbali jaamam bi wa hazama al-ahzaba mooy ki nga xamante ne moo buum yi xam ne mooy coalisé yi wahdahu dong moo leen gañe waaw ba pare mu ne waa Quraysh maada tadunnuuna ya ma'shara Quraysh anni fa'ilun bikum waaye yéen waa mbooloom Quraysh ñi toog taxaw lan ngeen yaakaar ne laa leen di def ay mbokk lañ yoo xam ne Yonent bi saa saa da doon rafetal jëme ci ñoom ñuy ñaawe jëme ci moom waaw waa Quraysh waa Quraysh ñoo def defati waxuma la ay laata muy gàndaay rek biir Makka rek lu ne teg nañ ko ko fekk nañ ko muy julli ñu jëlum sébaréet ak gëléem boo xam ne faatu na ba bàq ba toj ñu jël ko sotti ko ko waaw fekk nañ ko muy julli ñu dal di koy xoj ba nga xam ne tuutee des nokki nga arrêté te lu rafet kese la la jëme ci ñoom waaw waaw def nañ ko lu ne ci lu mu ne leen nag te moom lu rafet rek la doon jëme ci ñoom di leen woo di leen woo ci jokk mbokk jaamu yàlla te duñ ko bokkaale ak dara tey rafetal seen diggante yi te bàyyi lekk bi alalu nit ñi ci caaxaan ak yu mel noonu gaa yi jëfa jëme ci kanamam lu yées waaw mu ne leen kon lan ngeen yaakaar yaa ma'shar Quraysh anni fa'ilun bikum lan ngeen yaakaar ne loolu laay def ci yéen xaalu ñu ne ko xayra ah bàyyi njatt seen bopp ah xanaa yiw waaw waxu waxu waxu waxu vraiment mooy mooy mooy mooy mooy mooy kersa ak kersa duggulee ah yow de axun karim wabnu axin karim waqad qadirt ah xanaa njëkk yow de <clears throat> mbokk mu tedd nga ku tedd jikko waaw doomu ku tedd jikko te nag jekku nga ñu de waaye xam nañ ne doo doxale ku ku ku jekku waaw yu yiw rek waaw man damay wax wa ana aqulu kama qaala axi yusuf la tasriba alaykum al yawm waaw waaw waaw <laughs> ah. naa yusuf sama mbokk ma waxoon laay wax yaghfirullah lakum la tasriba alaykum al amul dara lu yàqu suñu diggante yow dogal sama diggante waaw la ngeen jëfoon yooyu yëpp fàtte leen loolu mooy ki nga xam ne mooy burul jikko yu mag suñu boroom nag ne kooku loolu lay loolooy xew du lu neex nag du lu neex ah waaye nag lu ñu naan muñal daa fekk neexul kenn du la fekk ci yu nooy naan la muñal déedéet muñal daa fekk mu naqari kon nag mbir maa ngoog yonent bi sallallahu alayhi leeral nañu mbokk ga nga xamante ne boo ñëwee nag di jokk mbokk bul yaakaar ne lépp day mel ni ay ay ay ay ay ay ñeganaay yiñ la tegal nga ciy jaar di sànni ay fleur mu ko <laughs> ma ne alhamdal di nga ko matt laa wax di nga matt kaani gu tëwa xat jële ko ci ñi nga xam ne ñenn ñi nga xam ne du ñëpp ñoo xam ne da ngay jéem a rafetal ci ñoom ñuy ñaawi jëme ci yow bu boobaa nag bul ne man daal ku ma ko dëbbin ma kin lu ko loolu du waxu bu am xel yàlla tere muy waxu koo xamante ne day roy njàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadiis